ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi al-baab ath-thalaathami'a wa sab'uun wa 'an Abii Hurayrata radiyallahu anhu 'ani an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ishtaraa rajulun min rajulin aqaaran fawajada alladhii ishtara al-aqaara fii aqaarihi jarratan fiihaa dhahab faqaala lahu alladhii ishtara al-aqaara xuz dahabaka innamaa ishtarayta xuz dahabaka innamaa ishtaraytu minka al-arda wa lam ashtari adh-dhahab wa qaala alladii lahu al-ard innamaa bi'tuka al-ard wa maa fiihaa fatahaakamaa ilaa rajulin faqaala alladii tahaakamaa ilayhi alakumaa walad qaala ahaduhumaa lii gulaam wa qaala al-aakhar lii jaariya qaala ankiha algulaama aljaariyata wa anfiqaa alaa anfusihimaa minhu fatasaddaqaa muttafaqun alayhi kon alimaamu alxaafidu nnawawiyu rahimahullah mu indi xadis bi ci suñu bunt bi di baabu almansuuraat walmulah di chapitre 370 suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis mille huit cent vingt-cinq mu noon waan abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala la ya'tiyanna 'ala an-naasi zamaan yatuufu ar-rajulu fiihi bis-sadaqati min adh-dhahabi falaa yajidu ahadan ya'khudhuhaa minhaa minhu tey ñu war a gis xadis bi ci tegu muy xadis mille huit cent vingt six mu ne wa an mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu hurayra alxafidu alyamaniyu addawsiyu alhamdulillah ma ni nabi yi muy jële ci yonente bi mu ne nee mu ne ishtara daal dinay jënd rajulun benn waay min rajulin ci beneen waay ab tool ab suuf suuf suuf waaw suuf daa am suuf soo xam ne ah, ah, moom la jënde ci moom na aqaar mooy bien immobilier mën na tekki tamit ay tooli yi tàndarmaak yooyu yëpp waaye fii nii suuf la léegi bi nga xam ne ci la waa jënd suuf soosee fa wajada alladhi ishtara al-aqaara fi aqaarihi jarra ki nga xamante ni moom moo jënd suuf si bi mu jëndee suuf si daal di ciy trouver fekk fa jarratan fiha dahab benn jar benn pot benn pot ah bon xeetu mooy yooyu nga xam ne ci suuf lañ koy defaree comme ànd yi. ak ndaa yu ndaw yi genre yi ñuy def ndox yu tuuti yi ah, mu fekk ci cruche voilà tubaab bi da koy wax cruche mu fekk ci li nga xam ne ci pot boobee fiha zahab mooy or moo la duñ ci duy ba mu fees del fa qaala lahu alladhi ishtara al aqar ki jënd suuf si nag ñëw ci waa ji ko jaay ne ko hé saawaay xud zahabak am jëlal sa or bi innama ishtaraytu minkal ard parce que man suuf laa jëndoon ci yow jënduma woon or bi jaayaale woonoo te ci suuf si laa ko fekk mooy bu gasee walam ashtari dahab man suuf si laa jënd jënduma woon or ci yow wa qaala lahu ard ki nga xamante ne moo moom suuf si moo ko jaayoon te mooy ki ko suuf si ne ko innama bi'tuka al-arda wa ma fiha ne ko dépp man dama laa jaay suuf si ak lépp lu nekk ci suuf si man ba lay jaay lépp lu nekkoon ci suuf si yaa ko moomaale <laughs> fa tahaakama ila rajul ñu dem gis benn waay ngir mu àtte fa qaala alladhi tahaakama ilay ki nga xam ne moom lañ dem ngir mu àtte leen xam nga yu mel nii moom ñun moom du dal daa naka moom <laughs> dal <laughs> ma jëndu terrain bi ñu koy liggéey daal di gas gis ci benn and boo xam ne wala benn besace boo xam ne or la def ba mu fees dew <laughs> waaye sa kooku moom daaj da koy naax rek dugal ko ci poche bi kay tey bañ ouvrier yi bu ko kenn gis bu ko kenn yëg wala bu gëmloo leen ni bon je vais voir avec le propriétaire yoo <laughs> saa yi da koy ci ci ci ci moomeeram boo dina ñëw ci lool parce que lii bon yeneen saa sam day nettali loo xam ne xeet yi ñu woon la xewoon léegi lii bu xewee si ñun suñu xeet na muy deme man bu ma jëndee suuf soo xamante ne nii bu ma ko jëndee dama cay fekk trésor loo xam ne dañ ko fee suuloon bu boobaa dinañ gis ne dafa am ay kaa soit mu nekk ki ko jaay moo ko fi defoon wala muy suuf suuf suuf moom mu ne non man loolu man defuma fi dara mu nekk loo xam ne lu yàgg la fi lañ ko fi suuloon xamuñ kan la ah yooyu yëpp ay cas la yoo xam ne après insha allah dinañ ko gis ngir yokk njariñ kon daal waa ji nga xam ne moom lañ ñëw ngir mu siise leen àtte leen fa qaala alladhi tahaakama ilay ah ne leen alakuma walad ne leen yéen ñaar da am doom am ngeen doom yéen ñaar ñii ci jënd ak ci jaay qaala ahaduhuma kenn ki ne lii gulaam man am naa benn yus am naa benn doom bu góor wa qaala al aaxar keneen keneen moo man nag man par lii jaar am naa benn doom bu jigéen laa am xaala mu ne mais kon kay simple na an ki xal xulaamal jaariya yow sa doom ju jigéen ji ngay may doomam ju góor ji mu jeex wa anfiqa ala anfusihima min léegi yéen alal yi ngeen xam ne ku nekk ci yéen bëgg koo jël kii wa ñu naan ne é eh, man bi may jënd ci yow suuf laa jënd fekk fi or kon jëlal or bi yaa ko moom waañ ne ko déet man bi ma lay jaay lépp laa la jaay léegi or boobu jël leen ko ngeen dépensé ko ci ñoom ñaar ci seen mariage ba waaw <laughs> fa gaa yi daal di jël lool daal di ñooy daal di koy eh, joxe noonu daal di koy joxe saraxe ko def ko jox leen ko ngir ñoom ñu am ci départ ci seen vie maritale <laughs> mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye nag noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo laaj bu njëkk mi mooy est-ce que ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad bunu Hanbal rahmatullah alayhi solo na ko na kon al imaam ibn Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi alayhi kon nag léegi al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñu ko indi kitaabu ahadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabun mu ne haddasanaa Ishaaq ibn Nasr mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ishaaq ibn Nasr di Ishaaq ibn Nasr ibn mu Ishaaq ibn Ibrahim Nasr maamam la baayam moo tudd Ibrahim mais dañ koy sotee ah, muy Ishaaq ibn Ibrahim ibn Nasr al Abu Ibrahim moom mi moom imaamul Buxaari ñoo bokkoon fi ñu dëkkoon muy Buxaara rahmatullah alayhi génn àddina la 242 qaala mu ne axbarana axbarana Abdurrazzaq mu ne xabaar nañu Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammaam ibn Naafi' al-Himyari mawlaahum al-Yamani Abu Bakr as-San'aani rahimahullahu ta'aala gane àddina 126 génn àddina 211 rahmatullahi alayhi mu ne an Ma'marin mu jële ko moom Abdurrazzaq rahimahullah kon génnaan na deux cent onze rahmatullah alayhi an Ma'marin mu jële ko ci Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah génnaan na la cent cinquante rahmatullah alayhi an Hammam mu jële ko Hammam ibn Munabbih ibn Kamil Abu Uqba al-Yamani as-San'ani al-Abnawi yu génn àddina la 132 am nay wuute wallahu ta'ala a'lam an Abi Hurayrata mu jële ci mawlana al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani sayyidina mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu wajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqaara fi aqaarihi jarratan fiihaa dhahab fa qaala lahu alladhi ishtara al-aqaar khudh dhahabaka minnii innamaa shtaraytu minka al-ard wa lam abta' minka adh-dhahab wa qaala alladhi lahu al-ard innamaa bi'tuka al-ard wa maa fiihaa fatahaakamaa ilaa rajulin faqaala alladhi tahaakamaa ilayhi alakumaa walad qaala ahaduhumaa lii ghulaam wa qaala al-aaxaru lii jaariya qaala ankihuuhu lamaa aljaariya wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqu voilà daal imaamu Abul Husayn ku nekk nag benn bërëb nga ko indi al imaamu Ahmad ñoom ñëpp ñoom ñëpp imaam Ibnu Maaja ñoom ñëpp ku nekk benn bërëb al imaamu Abul Husayni rahimahullah mu ngi ko di kitaabul aqdiya baabu istihbaabi islaahi al haakimi bayna al xasmayni sopp gi nga xam ne moom lañ sopp mooy le juge muy yéwénal di rafetal diggante ñaar ñi nga xamante ne dañoo am différent waaw waaw <laughs> ah, léegi dinañ ñëw hadis bi waaw moom fii nan la fi déggee xakam ay juge kii juge la woon rajul bii waa ji nga xam ne ñoom ñaar bi ñu amee différent ci moom lañ ñëw mu àtte waa kooku juge la woon wala déet waaye loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala loolu imaamu Nawawi moo ko def istihbaabu islahil haajimi bayna al-xasmayni qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu imaam Muslim Muhammad ibn Raafi' di Muhammad ibn Raafi' ibn Abi Zayd Saabuur al-Qushayri rahmatullahi alayhi an-Naysaabuuri az-Zaahid rahimahullah Abu Abdillah génn àddina 245 qaala mu ne haddasanaa Abdurrazaaq gis nañ ko sax qaala mu ne haddasanaa Ma'mar an Hammaam ibn Munabbih Munabbih ñi ñëpp gis nañ leen rahmatullahi alal jamii' qaala haadaa maa haddasanaa moo ci kaay foofu nga xam ne moom la bindoon moom Hammaam ibn Munabbih hadiis mu jëlee woon ci Seydinaa wa Mawlaanaa Abu Hurayra radiyallahu anhu hadiis bi ci wàll boobu mu ne haadaa lii maa bokk na ci li nga xamante ne nii. wala mooy li nga xam ne haddathana lañu nettali abu hurayra te gis nañ ko san radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara ahaditha minha mu tudd ay hadith yoo xamante ne bokk na ci suñu hadith bi wa qala rasulullahi abdullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndaw ta yonent bi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fa wajada ar-rajulu alladhi ishtara al-'aqaara fi 'aqaarihi jarratan fiihaa dhahab fa qaala lahu alladhi ishtara al-'aqaara khudh dhahabaka minnii innamaa ishtaraytu minka al-'arda wa lam abta' minka adh-dhahab voilà yii wala yoom yoon lañ indi sahih walam abta' riyaad bi walam ashtari voilà minka adh-dhahab fa qaala alladhi ishtara al-ard voilà mooy ci nga xam ne moo jaay alsu al-ard innama bi'du al-ard wa ma fiha qala fatahakama ila rajulin fa qala alladhi tahakama ilayhi alakuma walad fa qala ahaduhuma li ghulam wa qala al-akhar li jariya qala ankihu al-ghulama al-jariya wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqa fi anfusikuma wa anfiqu ala anfusihima Hmm? noonu la ñëwee fii voilà mooy yi en tout cas na ngeen dépenser mbir yi ala anfusikuma mooy ci seen ñaari doom yi nga xam ne euh, euh, seen ci ñoom lañu jóge voilà léegi euh, lii nii loo amaam solo la léegi kon xadiis laa ngi nii nii la ñëw imaamu Nawawi rahimahullah ba la ñëw ñëw léegi ci waa waa ji moo doon kan ak gaa yi ñooy ñan ak tamit yi imaamu Nawawi mu ne fii nekk na ci xadis bi bi muy sharali ci al-Minhaj rahmatullahi sharh sahih Muslim ibn al mu ne fadlul islah nekk na fi ngëneelu yëwénal baynal mutanazi'in ñaar ñi nga xam dañooy xëccoo waaw nekk ci xëccoo am benn différent baax na eh, nga bañ ne man moom sama yoon newu ci ils sont grands ils sont mieux vaccinés ah voilà ils n'ont qu'à leur problème tout seul wala ils n'ont qu'à elles n'ont qu'à régler leur problème toutes seules elles sont mieux vaccinées ah léegi ku ci nekk mustallaf nga voilà waaw ku nekk am nga kër samp nga kër léegi nag buñ buñ nee di am problème c'est leur affaire ah ñoo koy lijjanti loolu du waxu dara voilà loolu waxu ñi nga xam ne amuñu xel lañ ba pare jàpp ne nag ñi ñuy def ñu tudd ko fulla alors que defuñ fi dara ah kon gaa yooyu mooy loolu waxu kasaw kasaw la waaw ay sam seenu magum bopp laat ñoo koy lijjantil seen bopp loolu waxu dara voilà fiihi kon nekk na fadlul islaahi ngëneelu li nga xam ne mooy yëwanal baynal mutanazi'ayn ñaar ñi nga xam ne daa am lu ñuy xëccoo ak xëccoo boobu lu man di doon nag waaw bu yàlla defee ne yow ah borom bi ay am na la lum la may yoo xam ne man nga mooy man nga régler affaire bi situation bu bien sûr yow bu dee gaa loo xam ne ñoom miraas la xëccoo yow xamoo dara ci miraas xanaa li nga man boo demee wax ak ñoom mooy fàttali leen yàlla ne leen ah te yéen dee ngeen a seet ku ko man rek wala ku leen ci mën a jàppale waaye yow moom bul jéem a dugg ci benn détail ah, parce que xamoo ko voilà bul dugg ci benn détail waaw loolu la wala ñuy xëccoo loo xamante ne nii yow bon euh, yow euh, maîtriser nga ko nga ñëw euh, daal di yéwénal seen diggante kon mu ngi noonu. mu ne wa anna al waaye dañ ciy jànge imaam an-Nawawi bareeji rahimahullah ken juge bi yustahabu lahu al islahu bayna al mutanaazi'ayni kama yustahabu li ghayri mu ne bi kom li ni ñu soppe keneen ku dul juge gis ñaar ñoo xam ne am nañ problème am nañ différence nga na yëwénal seen diggante noonu képp lañ ko soppe tamit ci juge bi c'est pas que voilà les lambda voilà trouver à l'amiable voilà vous avez différent gars yi kii oto mu mbëkk oto kële <laughs> léegi ñoom ñu am différent yow boo ñëwee am ku fa romb wala témoin mën a yëwénal seen diggante def ko waaye juge bi bu indee dossier bi comme que mënuñu koo kii ba ci kanama moom itam kenn du ne ah non c'est moi c'est le juge ah man yooyu taxaw mu ca ah, non moom tamit dañu koo sopp moom itam muy yëwénal diggante nit ñi bu gisee loo xam ne man na leen ne mais essayer leen trouver à l'amiable loo xam ne moo leen ci euh, superviser mais est-ce que kii boobu boo defoon lii kii def lii wala yow nga ba yi de lool lool est jar jarul ñuy dëkk ay kii ak yooyu ah juge bi na yooyu voilà wallahu taala léegi nag mu des mais waaw ishtara rajulun min rajulin aqara waa ñii ñan lañ woon imam al-Hafiz Ibn mu ne la lam aqif ala ismihima wala ala ismi ahadin mimman dhukira fi hadhihi al jotuma man de dabuma turu ñaar ñii du caagante ne turu kenn koo xam ñoo xamante ne ci nettali bii ñu ngi ci waaye mu ne laakin waaye fil mubtada li Wahb ibn Munabbih waaye ci ah, ah, ah, sànq kuñ gis Hammaam ibn Munabbih Hammaam kii frère la Hammaam ibn Munabbih ibn Kaamil Wahb ibn bi ibn Kaamil ay frère lañu woon xam nga Hammaam ibn Munabbih téere si moo ko jël ci Seydina Abu Hurayra frère bi nag di Wahb ay frère lañu woon <laughs> ay ay ay ay ay ay yi <laughs> gaa yi naan fiideer ay fiideer lañu woon waaw muy Hammaam ibn Munabbih waaw ne woon eh, ay boroom xam-xam yu mag yoo xamante ne Yaman lañ cosaanoo eh, moom mii nag Euh, mooy euh, frère Wahb nag frère am la amoon nañ beneen ndax ñoom eh, eh, ñeent lañ Wahb mi imaam al-Hafiz Ibn Hajar di wax moo ci mag waaw dafa am Wahb ibn Munabbih Hammaam ibn Munabbih Ma'qil ibn Munabbih Ghaylaan ibn bi ñeent lañ woon <laughs> waaw waaw am nañu ne wax bu moo ci mag waaw kon wax bu <laughs> après nag euh, am nañu ne Xaylaan moo ci gën a néew moo ci gën a tuuti voilà ay at moo ci gën a néew la yàlla kon wax bu la Hammaam Maaqil ak Xaylaan euh, raw euh, kii wax bu nag moo nëkk génn àddina ginnaaw gi Maaqil ginnaaw gi Xaylaan ginnaaw gi Hammaam Hammaam moo ci mujjee génn àddina moom lañu am suñu xadis bi moo ki ko soloo Hammaam ibn bi mi nga xam ne moo naan lii ci Seydina Abu Hurayra lañ ko jële téere bi léegi nag frère bi di grand frère bi di Wahb imaam al-Hafiz Ibn ne waaye ah ci téereem bi de Wahb ibn Munabbih al-Mubtada moom da nekk anna alladhi tahaakama ilayhi huwa Daawudu nabi sallallahu alayhi wa mu ne ki nga xam ne moom lañ demoon ngir mu àtte leen kooku Seydina Daawudu la alayhi salaatu wa kon bu dee loolu dëgër na mooy kon qissa bi qissa waay bu waa banu Israaïl la woon. ay ñaari gaa yoo xam ne ci banu Israaïl lañ bokkoon ñu am différent ñëw ci nabiyullahi Daawuda alayhi salaatu wa ngir mu àtte leen waaw waaye nag. Euh, mu ne waaye nag beneen affaire am na keneen ku wax leneen mu ne wa fil mubtada beneen téere boo xam ne li Ishaq ibn Bishr mu ne Ishaq ibn Bishr moom beneen affaire la wax da ne anna zalika waqa fi zamani Zil Qarnayni min ba'd qudaatihi waaw mu ne moom nag da ne non histoire bii nii jamonoy Zul Qarnayni radiyallahu anhu ca la xewoon kon mooy loolu da ngay gis ne ñaari wax yu wutee ngoo waaye am na beneen wax boo xam ne imaam Hafiz da koo yemale fii. waaye sauf am na leneen lu mu nettali du muy saraa xadiis ba ci am na leneen loo xam ne da nettali loo xam ne manoon na nekk ñetteelu wax <laughs> <laughs> parce que euh, euh, euh, dane al imaam al Ghazali même rahimahullah dafa dogu ci nasihatul muluk téereem soosu nasihatul muluk mu ne ñaar ñi annahuma tahaakama ilaa Kisra mu ne ñaar ñi kiñ demoon mu àtte leen mooy Kisra Kisra mu réew mi doon woowe boppam shahan shah le roi des rois Kisra mu réew ma rek ci moom lañ demoon waaw kon loolu muy ñetteel loo xam ne day nekk ñetteel wax mais euh, loolu moom niru na li laysa bi dëgër quoi kene Kisra la woon moom hada laysa bi dëgër mais imaamul Ghazali tudd na ko foofu rahimahullah kama zakara al imam al hafiz Hajar rahimahullah moo tax mi tudd ko foofu après ca suuf la ne waaye imaam al de tudd na ci téereem soosu ne ki dog dama dogu ne ki ñu dem ngir mu àtte leen mooy Kisra kon léegi euh, wallahu taala alam kon parce que bu dee Kisra la moom mooy Kisra moom de toute façon ab yéeféer bu bon la woon boo xam ne ay atteem moom amul dara lees ci lu ci ëpp julli di di di di di di di sukkandiku waaw de toute façon da du Kisra loolu insha allah gënu la dëgër kii amaana euh, même bu dee ne saa day soxla lu ko dëgëral kene Seydina Daawuda moo alayhi salaam moom la am ñu ne non non non Seydina Daawuda ah non benn waay ni ko neen saa saa waxe nii parce que bu dee Seydina Daawud alayhi salaam euh, histoire bi ci tegu bi Imaam An-Nawawi teg beneen hadis bi boobu yeneen saa salaam dafa wax ñaar ñoo ñee ñaari jigéen bee nag ñi bi après histoire ñaari gaay la ñoo bee bi ci tegu ñaari jigéen lañ ñoo xam ne ñoo it dañoo amoon problème mais boobu dane dañoo ñëw dem ci Seydina Daawud alayhi salaam ngir mu àtti leen kon s ce que fii bu doon Seydina Daawud la dina ne wa tahaakama ila rajul mais bon loolu waaye muhtamal lu mën a yenu la lu mën a nekk la <laughs> lu mën a nekk la wallahu daal taala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab wa alayhi al-tuklan wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kon daal en tout cas mooy loolu mooy li nga xam ne loolu lañu wax ne loolu wax waaye imaamul Buxaari eh, kii imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne waaye wa sani'ul Buxaari yaqtadi tarjiiha maa waqa'a indahu waaw li kawnihi awradahu fi dhikri bani Israa'il waaye mu ne eh, waaye nag imaamul Buxaari rahimahullah ni mu def dugal xadiis bii dégg nga sànq liñ la wax bi ñuy wax fan la ko indi kitaabu ahaadiisil anbiyaa'i salawaatullahi alayhim baabul ci loo xam ne ci waa banu Israa'il lay wax. mu ne moom daa mel ni imaamul Buxaari yi dafa dëgëral jéng ci waxu Wahb boobu mu ne kooku noo nee xam nga kan laa woona Seydina Daawuda la alayhi salaatu wassalaam moo leen doon at tam boobaa kon imaamul boo seetloo al imaamul Nawawi rahimahullah ci al euh, Sahih imaam Muslim ah kitaabul aqdiya la ko imaam Muslim andi baabu istihbaabu islaahi bayna al Euh, le fait que mu doon wax sànq naan ni ñu ko soppe ngir benn waaye lañ ko soppe ci juge bi bu boobaa bu dee ne Seydina Daawud Seydina Daawud juge la woon sauf que ba léeg-léeg euh, juge mën na yor beneen casquette voilà te lool lu ñu xam la mooy du tout le temps juge bi tout le temps lépp lu mu wax rek différent buñ ko ëndil rek wuute buñ ko ëndil rek daa fekk da doon juge non mën na nekk ja jamono joo xam ne juge wu day laay biir kese. te loolu gis nañ ko ci yeneen saa salaam bi ko Bariira waxee eh, bi ko Bariira nga xam ne mooy jaam boobu nga xam ne daa bëggoon a jotu daal di bindu ngir redevenir libre léegi mu dew ci Sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi mu waxee ñi ko moom ngir eh, daal ñu def benn accord boo xam ne eh, moom bon day joxe échéance dañuy teg benn délai ne ko da ngay joxe lii di joxe lii chaque fois nga joxe lu tool nii ba ni muy mate bu matee léegi tu es quoi moo matuñ la mais sauf que affaire bi mu diisee dafa ñëw ci Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ko euh, bon dooma euh, damaa bëggoon nga jàppale ma ci affaire bi Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ko man naa la jàppale mooy fay la fayal la lépp sax waaye à condition walaa bi eh, euh, mooy walaa bi talool mooy lu mooy le fait méngoo gi man maa koy moom no non non loolu rek la ko wax waa naa la jàppal léegi ba mu demee wax ko gaayam ya nag ña ko moom Barira ndox soxna soosu ne ko eh, Aïcha nee na dina ma jàppale ci kii bi gaa yi ne ko waaw dinañ nangu mais à condition que ñun walaa gi ñoo koy moom mooy méngóog yow boo demee mu moom la mu libéré la tamit mooy boo gaañoon tey kenn amul ku la doon ñun ñoo lay doon loolu mooy walaa gi day jariñ loolu alors que loolu la diine tere diine ki libéré moo taxoon ñu doon gis manin tama ila ghayri awihi awi mani mani daa ila ghayri awihi abihi awin tama ila ghayri mawali yeneen saa sax doon ko tere ci hadith yi ñu fi gisoon ak buntu yi ñu gisoon ci kitaabul euh, al umur al manhiya anha téere bi nga xam ne mooy wax mbir yi ñu tere mooy yeneen tubaab yi saa saam dane mooy eh, ki nga xam ne day askanale boppam ci keneen ku dul baayam wala jaam boo xam dañ koo libéré mu ne waaye waaye ñama libéré dara fii man ñeneen laay ut ñoom ñooy samay sang ñoom ñoom ñooy samay kolabu waa ñoom laa amal affaire mais ñële voilà que ne kooku rëbbum yàlla day nekk ci kaw ak euh, malaaka yeeg ñëpp ñëpp waaw léegi nag ñële nag ne léegi walla ñoom dañuy conditionné ci biir njaay bi que ñoom loolu nag waaw c'est du temps sa baax na na la fayal mais ñun ñoo koy récupérer mooy ndaw soosu rek ba yoneen saa sam defoon discours ci minbar bi ne fa ma maa waa aqwaamin lan moo tax ay nit yoo xamante ne nii ah, bi yone saasam parce que yone saasam dafa ñëw dugg si ci néeg bi gis sëriñ sa doom ko lan la woon mu ne ko mu explique ko ne waaw moom daal su bëggoon ma dimbali ko nee naa dama koy dimbali mais ay ñi ko moom nee nañu fokk il faut ñoom dañuy chartal ne walaa ji ñoo koy moom yone saasam def discours ci minbar bi daal di merk affaire boobu parce que acte la boo xam ne ñoom ñoo ko tegal seen bopp waaw ne lan moo tax ay nit ñuy teg ay conditions ay chartes yoo xam ne amul benn cosaan ci amul amul diine kii kullu kii euh, euh, laysa nekkul fii laa ci téereb yàlla bi kullu shartin laysa fii kitaabillah fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart ne bépp condition bu ay nit di teg seen diggante laa am nañ kii ñu teg ay conditions defar ba mu baax ñu ne d'accord nañ yoneen saa sal na bépp condition boo xamante ne dëppoowul ak téere yàlla bi te nekku ci mooy alquran ak sunna loolu dafa nul et non avenu baaxul même bu doon ne sans charte ngeen teg waaw moo tax ay yenn charte yi yooyu c'est des faux de toute façon l'islam bàyyiwu ci xel waaw ay bon man nag ay xam ne sama usine bii nag xam ne fii implanté à Dakar bii nag yow fi ngay liggéeyee waaw waa ji yéen de huit ngeen di commencer ba timis di waaj a jot waaye kenn du fi julli loolu même boo signé sax t'es pas di respecter loolu da julli waaye après loolu la la yoon la la diine war charte yooyu nañ tëral sans charte yàlla digle c'est nul et non avenu même bu dee signé nga way <laughs> dara fii kon loolu la léegi euh, bon Barira boobu lañ doon wax radiyallahu anha bi nga xam ne nag ci le livre bon docteuram ji ab jaam la woon comme moom léegi ko mu léegi nag mu ne mu ne léegi moom li muy kii mu ne li moom day day day day tas parce que euh, bon moom statut am changé na quoi <laughs> léegi sauf que nag euh, kii bi boroom këram ja doon doon doon doon affaire bi nag daal di woon koy metti quoi nga xam ne day jooy day day topp ndaw si ci mbedd yi di jooy rek bu ndaw si def mu topp si kenn am di jooy Mawlana Ibn Abbas ne léegi nag yeneen yeneen saa salaam ne eh, yéen <laughs> na di wax ak ndaw si nag doon ko conseiller quoi Barira naan ko waa Barira ah Mughis de Mughis la tudd quoi ñoo doon jëkkëram yi ah Mughis boo di Mughis de daanaka boo ko bàyyee dina kii de moom mu ngi kii daanaka foo jëm mu topp kuy jooy rek ah. Barira ne ko wa léegi yonent saa salaam man damay lay laaj benn affaire mooy lii <laughs> lii nga ma wax nii mbir la boo xam ne da nga ma ko wax ngir ma jëfe ko wala da may conseiller kese mu ne ko ah man damay yéwénal kese waaw inna mooy damay yéwénal kese moo ma tax a jóg mooy nekkuma du juge ah mooy juge mais mooy ci cadre dafa génn ci cadre di jox ay sentence non. mooy dafa gis ñaar ñoo xam ne am nañ problème comme quoi li Imam An-Nawawi doon wax naan dañoo sopp ci juge bi muy yëwanal diggante nit ñi comme niñ ko soppee ci lambda bu nekk ku nekk ku ci man dara koo gis ne am nañ problème boo xam booloo rek wala li nga xamante ne nii mooy ñaari nit lañ ni ñu soppee ku ko gis nga man leen yëwanal nga def ko juge bi na ko noonu moo tax yeneen saa mi mu gisee nii moo tax mu naan wax ne yéemu naa mooy yéemu min ci ni mu bëggee Barira mu bañ a Mughith mooy ni yàllay def. kii day bëgg kii lool kii bañ ko lool mu ne kii mu ngeen mooy yàlla ni mu ni muy def quoi mooy musarriful qulub mooy jàllar bu xol yi nu mu ko neexe waaw waaw léegi kon mooy cadre bi ñu bëggoon mooy cadre bi yoneen saa salam li ko ndaw si wax ne ko ndax danga may euh, ndax mooy loo xam ne manu la ñàkk ñu def ko la wala loo xamante ne nii mooy euh, da may digal ma def wala boobu daa nekk conseil boo may jox mu ne ko man ngir yëwénal kese la mu ne ko kon nag yeneen saa salaam bàyyil noonu kese waaw <laughs> ah, comme que noonu la woon <laughs> voilà mooy loolu par exemple c'était pour wax ne juge moo tax Seydina Daawudu en tout cas fii léegi nag dane kii euh, imaam al-Hafiz alayhi salaatu wassalaam dane imaam al-Hafiz na imaamul Buxaari li mu gën a jéng mooy wax bi wax bu mu mën a bi wax ne kii Seydina parce que li tax mooy xadiis bi da koo indi ci fi muy tudde nettali Abdullah nettali yonent yi alayhi ci surtout ci tudd ci waa banu Israaïl ala nabiyyina wa ala Israaïl afdalu salaati wa salaam waxoon naa Israaïl mooy Seydina Yaqub voilà mooy Seydina Yaqub waaw waxoon naa état bi bu ko kenn di woowe Israaïla ah. parce que ñoom sioniste ab tur yonent lañ jël tudde ko seen dëkk bi. fii mu ne foofu ne Israël rek nangam yow da ngaa rek mooy am yonent ngay saaga même bu nee ne xam naa ne ñu loo ci lool tout le temps wax leen ko arrêté leen naan dëkk bu gis boobu.